soxna yi fi ñu war a jaar mu di jàng jàng alquran ak diine sëriñ boobu jaar na bi kon mën nañoo wax ne moom mi ngi jànge alquranul karim mi ngi ko jàngee tuubaa Mbakke mi ngi ko tàmbalee jàng Touba gannaaw ba nga xam ne jàng tàmbale na koo jàng Touba nag ginnaaw bi daloon na Poroxaan kon mën nañ ne Poroxaan foofu la mottalee téere bu tedd boobu ba am saxaada bu kawe boobu muy mokkal ko wala bind ko eh, gannaaw ba nag lu daal di tàbbi nag ci njàngum xam-xam mi euh, poroxaan googu xam ne foofu la àggale alxuraanam foofu la tam foofu la tàmbalee jàngum xam-xamam teewut nag laata muy jàng poroxaan xam-xam jàng na Tuubaa ci wàllu niñ ko aadowoo def ci njàngum diini mi jàng na téere yu baree bari yoo xam ne Tuubaa Mbàkke ci jotaayu majalis bi ci jumaa ci foofu la ko jàngee ci borom xam-xam yu ràññiku yu baree bari gannaaw loolu nag poroxaan googu la demaat. di fa jàng xam-xam wala di fa jàng arab ba nga xam ne am na benn saxaada boo xam ne moom la ñuy wax saxaada ibtidaaiya saxaada ibtidaaiya mi ngi ko am 1989 ginnaaw bi nga xam ne am na saxaada ibtidaaiya nag ci la demaat ci lycée bu mag boobu muy lycée boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacké moo ko sos muy Mahadul Ashar Mahadul Ashar boobu ci Kaolack foofu la sëriñ bi eh, tàmbalee. jàng bi mu amee saxaat ibtidaay ci kaw ci Poroxaan la dem kaw lax dugg ci mahad asar boobu di jàng ba am benn ba am ñaari saxaat yu kaw yooyu benn bi ñu ngi koy wax saxaat ihdaad yi ñu koy wax brevet bi ci des ñu ngi koy wax saxaat sanwi muy baccalauréat sëñ bi nag ginaaw bi nga xam ne am na ñaari saxaat yu kaw yooyu mi ngi ko am vint 1996 moom la ko am gannaaw boobu nag yëmul foofu daal dinay tukkiwaat dem dëkk bu ñuy wax Niger Niger la dem ci benn université bu mag boo xam ne ñu ngi koy wax al jamiatul islamiya jami islamique boo xam ne bii mi ngi nekk benn banqaas ci jamiatul islamique bu mag boobu ngeen xam ci madinatu munawara ci euh, organisation islamique bi ngeen xam ci muy mutamarul munasamatul mutamarul islamiye bu mag boobu nga xam ne ñoom ñoo def jamiya boobu ñoo ko def Niger sëriñ bi foofu la dem continuer waat fa am njàngam am benn saxaada bu ñuy wax licence ginnaaw bi nga xam ne am na licence itam taxul mu bàyyi am jàngam dafa continuer di jàng ba am beneen saxaada boo xam ne ñu ngi koy wax maîtrise ginnaaw bi nga xam ne am na maîtrise nag ci la ci dëkk cosaan ci ci réewum cosaanam muy Sénégal ginnaaw bi nga xam ne sunu borom defal na ko nag ci loolu nga xam ne moom la doon wut ci la dellusiwaat nag di yëngu ci jàng ak jàngale ak di yare Euh, naka noonu na dem benn école bu mag boo xam ne ci li ñuy formé ñi nga xam ne ñooy jàngale muy école normale bi nga xam ne moo nekk Dakar sëriñ bi foofu la dem bi mu admé école normale foofu la jàng ñu formé ko ba mu nekk ab jàngalekat ba mu ne ñuy wax ak yéen mi ngi Kaolack di jàngale ci benn lycée bu ñuy wax lycée Valdiodio Ndiaye naka noonu itam ci école Sëriñ Mourtala yooyu bu mag boobu boobu nekk Kaolack sëriñ bi mi ngi jàngale foofu. kon daal sëriñ bi mën nañu waar bi nga xam ne moom ci la doon moo ko taxoon a jóg ba tax muy suñu borom defal ko ci tawfeex mu am ko ci la doon gëstu si waat nag di liggéeyaat ci waaw la kon sëriñ boobu moom la ñuy dalal tey moom insha allahu taala moo ñu war a waxtaanal ci benn thème boo xam ne ñu ngi koy wax tërbiya euh, importance bi nga xam ne am na ko ci ni muy tabaxi société kon sëriñ bi ñu ngi ñaan mbooloo mi ñi fi teew ñëpp ñu dégloo ko ndax insha allahu taala képp koo xam ne déglu nga ko rek da nga ci jëlee njëriñ loo xam ne moom ngay yóbbaale kon daal du ñu guddal dañ koy jox rek insha allahu taala bu daal di dugg ci cam bi bala ñu ci dugg nag daan leen fàttali ne suba insha allahu sëriñ Xalil Mbacke moom moo ñu war a waxtaanal ci politique gis gisu islam ci politique bu subaa insha allahu taala moom lañu war a dalal muy sëñ xel alhamdulillah القاسم الجبارين ومذل المستكبرين القائل في محكم تنزيله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد حبيب الحق ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فها نحن اليوم في هذا المسجد المبارك في هذه البقعة المباركة التي أسست لعبادة الله ولتربية النشء ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فرضي الله عن جدنا شيخ إبراهيم المؤسس وأيد الله بنصره خليفته وأيد كل من قام بتنظيم هذه الحفلة المباركة التي نعترف بجهدنا أننا لا نستطيع أن نأتي بهذه المحاضرة كما ينبغي لأننا نعترف بالعجز أمام هذا الجمع أمام هؤلاء الوجوه التي تتلألأ وتترفرف عليها سمة العلم وسمة العبادة ولكننا سنبذل قصارى جهودنا لكي ندلي بالدلو وكي نأتي بشيء ربما سيكون فيه استفادة للجميع mbokk yi ginnaaw bu sante suñ borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi suñ borom yónni woon ci nit mu nekk yarekat bu mag boobu nga xam ne moo waxoon ne innama bu'istu li utammima bii ngir war a waxtaanee thème bu am solo muy waxtaanee ak tarbiyatu wa ahamiyatuha fi binaa il mujtamaa waaye dañuy ndokkeelaat jataay bi ci tantim bu am solo bi ak himma bu am solo bi nga xam ne jox nañ ko weeru koor wi ak lenn lu weeru koor wi ndax xam nañ bu baax ni nga xam ne noonu la shabab bi nekkee ci seen warteef ci xam-xam ngir xam ne kat ndaw mooy ki nga xam ne moo mën a tabax fondation bu mën a dem waaye fondation bu mën a taxaw ci àddina tax taxawul ci xam-xam day mujj daan kon noo ngi ñaan sa borom ba juhud yi nga xam ne yéen a koy def jamono bu ne ngir isra dëkk bi almiyan yàlla boo loolu neen ñu war a waxtaanee tarbiya waaye suñu waxee ak tarbiyatu liñ ci jublu jubluwuñ ci ak tarbiya bi maana taalim nga xam ne dañ ciy jublu jàng kese waaye dañ ciy jublu ak tarbiyatu bi sifa amma yaani min jamii jawaanibiha nga xam ne ak tarbiyatu ruuxiya dana ci dugg tarbiyatul jasadiya duggu ci tarbiyatul sixya dugg ci taalim dugg ci tarbiyatul xuluqiya duggu ci tarbiya boobu lañ bëgg a waxtaane nga xam ne suñ ne tarbiya boo ko firee ci wolof mu jox la yar waaye yar lenn la ci biir tarbiya ndax tarbiya dafa yaar tarbiya boobu nag moom lañ fas yéene juñ bi waxtaane ci aslëf xam naa ne liñ ci waajaloon ngir waxtaane ko dina xat lool ndax xam ngeen tabiatu masa yow ci taw bi waaye seen doon seen ci alluga danañ ko fekk muy dellu ci ñetti usul aslul kalima bi dana dellu ci ñetti baat dana dellu ci ñu mën a wax tarbiya min rabba yarbu dana mën a dellu ci rabba yarubbu dana mën a dellu ci rabba kon mën naa jóge ñetti ci ñetti cosaani baat yu bokkul waaye nag lépp lan lay tegtale defar ak yittewoo ak soxlawoo ci ñetti usul kalimaat yëpp su ci kalimatu tarbiya delloo loolu rek moom lay firi moo tax xam naa dañuy gàttal foofu bañ a dugg ci dugg ci détails yi suñu waxee nag tarbiyatul abna muy yar xale yi tarbiyatul abna suñ ko waxee mooy former ndaw yi former leen formation boo xam ne ci tarbiyatul islamiya dana tax ci wet yépp ñu mat seen diine mat seen àddina mat seen dara du manqué te tarbiya boobu ñu leen di tarbiya mu dëppoo mu dëkkoo ak mën manhajul islaam mu doon manhaj boo xam ne du yàq ci li nga xam ne moom la lislaam tëral ne noonu lañu war a doxalee te du tee dana taxqiq dana dëggal ubudiyatu bi nga xam ne moo taxoon suñ borom indi ñi ci kaw suuf wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon mu mel ni tarbiya moo gën a nekk chaamil moo gën a matale kalimatu taalim wala kalimatu yar bi nga xam ne moom lay tekki ci wolof waaye kalimatu tarbiya dafa am xoqul dilaalaat yu bari yu mu jaar ba doora a mën a ñëw nekk tarbiya bi maanaa yar bi maanaa tahzib bi maana tahlil su ko defee tarbiya moomu danañ fekk mu am benn relation bu mu am ak li ñuy woowee taalim muy éducation ak enseignement nga xam ne taalim bi ñuy tuddee jàng day doon bus ci biir tarbiya maanaam éducation moo gën a yaatu tarbiyatu ashmalu min a taalim li anna taalim jaanibun waxidun min a min a tarbiya tarbiya moo gën a yaatu moo gën a matale moo gën a moo gën a matale su ko defee dana am tarbiya boobu dana am benn masul dana am responsable boo xam ne moo war ci nit ñi ñu war leen tarbiya muy ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom war res na leen a fàggu wares na leen a fàggul tarbiya boo xam ne wares na leen ko mën a defal ndax loolu tax suñu borom di wax ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ñaan nit ñaa ni nit ñi na ngeen fegal seen bopp ak seenu njaboot safara ñu ne kon tarbiya dugg na ndax doom falzatul kabidi la kon doom ak baay jënn jëmm lañ ndax ci moom lañ ko jëlee kon bu ne anfusakum rek doom dugg na ci biir kon war na doom ji mu yittewoo luy waral doom ji texee di bay dugg safara maazallah war naa fexe ba loolu du du du gaar xale bi du yegg ci moom moo tax Abdullahi ibnu Umar jëlal ñu benn xadis bu mu jóge jëlee ci ngën gi mbindeef muy xadis bu ñëpp xam mu ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi al imaamu raain wa huwa masulun an raiyatihi wa rajulu raain fi baytihi wa huwa masulun an raiyatihi wal mar'atu raiyatun wa hiya masulatun an raiyatiha mu ne kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te su ëllëgee danañ ko laaj la mu doon sàmm mu ne imam bi bii jiite nit ñi bu ëllëgee danañ ko laaj lan la doon waar nit ñi wan yoon leen tegoon borom kër bi nekk ci biir kër gi moom it su ëllëgee danañ ko laaj nu mu defoon ak sàmm bi nga xam ne ak ni ñu ko doon sàmm mu di ak njabootam soxna si ne ci kër gi moom it yi yore njaboot gi di leen toppatoo soo ëllëgee des na ko laaj des na ko laaj ni mu doon toppatoo te xam ngeen ne ci. almasalul wolof yi dañuy wax ci wolof ne sàmmkat bu xëyee di sàmmi dañ koy rëddal ñaari raa ne ko bu réerul ruurul soo ñëwee ñu fay la kon mu mel ni ñooñu nga xam ne tuddee nañ leen wéy sàmm ñoom it soo liggéey danañ leen laaj mu war a dellu ci raayatu boobu nga xam ne moom lañ moom lañ wax alxataab dafa wax ne liñ jublu ci raay huna alxaafidul muktamin mooy ki nga xam ne mooy wattu nit ñi mooy mooy wattu njaboot gi wattu seen sécurité ak li nga xam ne moo ci waru mooy digal leen lu baax di leen tere lu bon fexe ba du ñu jàdd du ñu aw yoon woo xam ne texe bi mën na la cee mën mën na la cee mën na leen cee fekk Badruddin Ayni nee na ndigal boobu yonent sallallahu alayhi wasallam leeral ci ne kull ra'in nee na ndigal la boo xam ne day wane ne kenn ku nekk day digle ne kenn ku ne war naa fexe sàmm ak njabootam war naa fexe jubbanti leen war naa fexe ba def ci ñoom jikko yi makaarimal axlaaq muy jikko yi nga xam ne moo su ko defee def ci ñoom jikko yi nga xam ne mooy makaarimal axlaaq bañ mën a terege ci siraatal mustaqim ba mën a taxqiq hadaf boobu nga xam ne moo nekkoon raayatu xalqil ibaad yi muy ibaadatullahi nga xam ne moo tax suñ borom bind nit ñi mooy jaamu gi su ko defee hadaf boobu balaa mën a am kon nit ki dañ koo war a tarbiya ci xeeti tarbiya yi nga xam ne insha allah danañ ko danañ koy waxtaan bu ñu seetee kadalika tarbiya am na ay gàllankoor yoo xam ne am na ba tax tarbiya yombatul wa illaa jafe na ci nit ñu bari bokk na ci tarbi ni jafe-jafe yi nga xam ne moom la tarbi am mooy njaboot gi maalul usar njaboot yi ci kër yi ni ñu war a taxawee ci tarbiya ci yar nit ñi ci jàngal leen ci toppatoo leen loolu mel na ni dem nañ ba manqué tey dana am ay sabab mën nañ ci tudd sabab bi nga xam ne day bàyyi ci kilifa njaboot bi muy wayjur wi nga xam ne jamono doy na waar na su jur wi xëyee li muy def mooy dem dem wuti lu njaboot gi dundee maanaam dem liggéey ca loola lay nekk ba suy wàcc day fekk mu sonn coono boo xam ne lu bari dootu ko mën su yegsee ci kër gi su ko xale bi jubee am na ay xeeti waxin yoo xam ne tàmm nañ koo dégg tey ci gone yi tey te bokk na ci lii nga xam ne yàq na yor bi ñu waroon a yar gone yi muy tey gone gi bokkul ci société bi al mujtama boole wuñ ci gone tey su ay mag toogoon bu gone ñëwee liñ koy njëkk wax mooy demal ci sa morom demal foy génnal ci biti kon xale bi kan lay kañ lay dugg ci biir famille bi su ko defee xale bi day génn moom it dem ci mbedd bi wala mu dem ca moroomam ya nga xam ne it seeni wayjur nee nañ leen dem leen ci seeni moroom su ko defee ñoom ñëpp ñu daje foofa di fo lu ne mën na caa juddoo jikko yu yàqu mën na caa juddoo jàng ay waxin ñaaw mën na caa juddoo leen lu nekk mën naa juddoo ca foofa ci ci xale bi ci góor góorgóorloo nekk ci kër gi nekk ci xaala boobu su ko defee jikko bi muy foree ci mbedd morom yi ci mbedd mi di ko dugal ci biir kër gi saa yu tàmbalee di feeñ danañ gis ne léeg-léeg ñu ne ko waaw yow toogal rek léegi tey ñubbu la ca daara ji su ko defee xale bi moom kenn jéemu ko yar dañ koy xaar ngir sànni ji ko ca daara ji wa illaa ñu ne ko bàyyil baykul tijji rek wala ñu jël ko gis koo xam ne day ubbi école mbaaram ci wet gi rek ñu bëgg xale bi noppal leen ñu dem teg ko wala jardin am loolu lépp bokk na ci li nga xam ne dafay gàllankoor tarbiya bi nga xam ne moo war ñu ñu tarbiya ko ñu tarbiya ko ñu tarbiya ko xale yi ba tax ibnu alqayim aljuzi di wax ne fa man ahmala taalima waladihi maa yanfauhu wa tarakahu sudan faqad asaa alayhi gaayat al isaati mu ne képp koo xam ne neenal nga sa njaboot jàngaloo leen yaroo leen tarbiya bi war ci ñoom defoo ko nee na def nga li xaq bi gën a am doole ci diggante nit ak way juróom xaq boobu yow ñaawal nga ko ñaawal nga sa sa diggante moom moo ñaareelu gàllankoor bi nga xam ne moo am ci tarbiya muy néew goo xam ne wala ñàkk goo xam ne danañ ko xale bi dana ko ñàkk royteef bu baax ci biir kër gi loolu bokk na ci liy gàllankoor tarbiya bi nga xam ne moom la xale bi war a mën a am ndax xale bi su fekkee dafa nekk ci kër gi ay waajuram nañ mel rek noonu la mel ndax ida kaana rabbul bayti bi duffi daribun fa chimatu ahlul bayti xaqahum raqs nu way juru mel rek loolu day répercuté wu day feeñ ci ci jikko xale bi suñ dee nit ku baax nit ñu baax xale bi bu juddoo loolu lay fekk baax ndax al insaan ibnu bi'atihi l'homme est le fils de son environnement environnement bi xale bi juddu kenn mënu ci dara faawu loolu day feeñ ci moom kon mu mel ni roy fu baax su manqué ci biir famille bi rek su ko defee xale bi su ñëwee lam fa fekk rek loola loola lay jël su fekkee jikko bu baax la loolu lay donn su fekkee jikko bu bon la kadaalika xale bi loolu lay roy mën naa yàq lu doy war bokk na ci gàllankoor yi tarbiya am mooy jël responsabilité tarbiya jox ko jàngalekat jàngalekat jàng benn juzu la ci tarbiya benn xaaj dong la ci waaye dañuy jël responsabilité jàng ak yar lépp jox ko ab jàngalekat moo xam jàngalekatu alxuraan bi la wala mu nekk jàngalekatu école bi jàngalekatu alxuraan bi sax sens bi mu ci am jàngalekatu école bi amu ko ci ndax jàngalekatu alxuraan bi day jàngale ngir yàlla jàngale ngir yàlla su ko defee moom dana sóoraale ne xale bi war naa def ci moom jikko bu baax war na ko bàyyi xel di ko topp di seet la muy def di seet fu mu dugg bañ na ko war du ko may jotub sax mu mën a dem di def yenn yi waaye su dee jàngalekatu école bi nga xam ne li ko boolee école bi mooy moom bëgg a ko booleeg école bi mooy jàng na ba mi diplôme seet na ne wax nañ ne ataalimu métier mu ko amul métier la dem na ba jaaxle mu dugg ci su ko defee moom ngir ñëw buñ ko fayee weer mu ñëw di bind jàngale rek xale bi jikko bi xale bi am moom yoonam néew ci li ci am solo mooy moom jox nañ ko mën a xaj mën a boobu dana fexe ba taxqiq ko ba ba jàngale ko rek su ñëwee ñu remplir mën a jàngale na nu xale bi mel yoonam nekku ci bu xale bi dee sol yére yu bon yoonam nekku ci bu xale bi dee naan sàngara yoonam nekku ci bu xale bi dee tox cigarette yoonam nekku ci nu xale bi mel rek loolu moom yoonam nekku ci ndax loolu def lawuñ ko su ko defee ki nga xam ne nag moom alxuraan jàngale wala muy jàngale xam-xam wala muy yare beneen li ñuy te tarbiya xuluqiya moom dana am ndimbalul ndimbalu lool kon jël gi ñu jël mahamatu tarbiya wékk ko ci jàngalekat yi kese yi loolu bokk na ci li nga xam ne gàllankoor na gàllankoor na ak tarbiya na kadalika yi gàllankoor ak tarbiya mooy wujudu al qudwatu sayya wal xultatu bihim mooy àndandoo yu bon ak jaxaso yu bon nit ki su fekkee sax yow yaa ngi góor góorgóorlu ba bëgg yar sa njaboot ci sa kër xale bi bu génnee ci mbedd mi day dajee téeméeri nit ñoo xam ne kenn yaru leen kenn deful ci ñoom njàng kenn deful ci ñoom jikkoy makaarimal axlaaq kenn deful ci ñoom yu baree baree bari su ko defee xale bi suñ ñëwee bu génnee dajeek ñooñu loo defoon ci moom day deñ ndax wolof dane bu kenn di gas fukk di suul am pax du fa am loo bëgg a bëgg a def ci njaboot gi te nit ñi ñoom it kenn deful ci sa njaboot su ko defee loolu dana dana dana gàllankoor bokk na ci jafe-jafe yooyu may nga xam ne xutwa bi nit ñaam royteef bi nit ñaam royteef sayyi la bon la mooy am tey nga xam ne xale bi mooy juróom du ko wax dara yaayam du ko wax dara baayam du ko wax dara kenn du ko wax dara te xale bi faw mu am fu muy istinbaate ay afkaaram wala ku muy roy ba mu demee ba jaaxle tey lan moo am télévision moo am lan moo am ay rajo ñoo am bu ñu seetee télévision bi nga xam ne moom lañ naan suñu télévision nationale wala yeneen xanawaat fada yi nga xam ne dañ koy seetaan daanaka li ci am solo bariwul boo jëloon bi ñu am ñun muy rajo réew mi wala télé réew mi boo ko ubbee dafa mel ni faraatal la tey nit ñi di dégg musique télé boo ci taal musique nga cay fekk rajo boo ubbi musique ngay fekk dafa mel ni déglu musique moom farata la ba nun dañoo war a forcer maanaam bil quwwa ngir ñu déglu ko wala ngir ñu seetaan ko te bu ñu ñu wax réew mi ne quatre pour cent ci nit ñi ay jullit lañ loolu bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne mën naa gàllankoor na tarbiya te xam ngeen ne xale yi li ñuy gis ci télé boobu moom la ñuy def ay royteef ay nit di ci génn di def ay xeeti théâtre yoo xam ne théâtre yu doy waar la nga xam ne xale yi méthode uslub méthode yooyu nit ñi waxee moom la gone yi di waxee ci mbedd yi solu gi ñuy solu moom la ñuy solu doxin yi ñuy doxee moom la ñuy doxee loolu bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne yi nga xam ne gàllankoor na ak tarbiya bu ñu seetee shahru ramadan bi ñu nekk bokk ci nga xam ne mooy ngën ji weer saa yu jotee da ngay gis média yi dañuy wut ay nit ñoo xam ne sax dañ leen fay teg nga xam ne ñoo ñooñu mokke diine moo leen tax di jóg istihza bi diin masalan bu ñu wooree ba dog jot nit ñi war a dellu ci seen borom santaat yàlla xam ne suñ borom may na leen ni'matu saw mi ñu woor bis ba ngoon jot boo beesatale lan ngay jàpp lama ak koor gi. muy ponkalum jëmm mu war a woor di saboté lislaam day woor ba ngoon mu làq ba digg ba cëg mu làqatu naan fonde xale yi wala mu lekk ceeb bi gone yi waroon naa añee ñu génn ñu duñu ko wan loolu ba image lay jox lislaam image yàq lislaam la te ba weer wi jeex moom la ñu teg nga dem ci beneen rajo fekk fa Kouthia wala nga tuddee ko Alaaji Abu Bilal muy nit di ifta ci diine loo xam ne kenn xamul loo ko mën a tuddee te ñu may leen doole nga xam ne koo ca woo tey wax ko dara mu mën laa wax nga xam ne ñi am xuwa mën a isaala wala ñu mën a gis isbaat dara war nañu wax ci yooyu tey jii rek wal fajri lu mel noonu laa ci déglu koo xam ne xaw ma saa njógalu tudd xaw ma lu mel noonu lay def nit ñi di ko woo téléphone muy ifta ci diine di di wax yu bon yu doy waar te bu weeru koor jot duñ ko def kon mu mel ni nit ñi nga xam ne jànguñu léegi suñ déggee yooyu dañuy defe ne yooyu dëgg la wala farata la fekk yàq nañ éducation bi waroon a am ci nit ñi su ko defee ñu lor nit ñi te lor boobu day wéy nag ndax ki xamut mën tey xamle ki jàngut mën ta jàngale ki amut tarbiya mënul tarbiya kenn kon yooyu yëpp ay mbir la yu doy waar yoo xam ne war nañ ci mën a bàyyi xel su fekkee bëgg nañoo tarbiya njaboot gi tarbiya boo xam ne tarbiya salima la yar bu baax boo xam ne soo lëggee danañ am ay nuxba ci ay nit ñoo xam ne ku leen gis xam ne ñii ay ay kumala nit ñu mat lañ kon tarbiya bi danañ ñëw ci li gën a yaatu ci wet ko suñu waxee tarbiya nag loolu muqaddima la ci woon rek waaye danañ waxtaane tarbiya ñaari xaaj dañ koy tënk rek indi ñaari xaaji tarbiya muy tarbiyatu qablal walat ak tarbiyatul walat pour yar nit ki dafa am lu jiitu nit ak ki ngay yar suñ jubloo ci tarbiya qablal walat lu jiitu gone gi nga yaa ngi yare loo war a yar am na loo war a yar mooy ka koy jur war nga ko tànn muy soxna su baax su ko defee lislaam dafa digal jullit bi balaa mën a yar njabootam mu tàmbalee ca ba mu koy wutal wayjur wu jigéen su koy wutal wayjur wu jigéen foofa lay tàmbalee yar ba muy wutal ko ndey ju baax nam koy wutee nag day tàmbalee ci li yeneen li si yéen saa salaam wax ne ad duaa silaaxul mu'min ne ñaan mooy ngànnaayul jullit su ko defee mu ñaan yàlla mu wërsëgalee ko soxna su baax su ñaanee yàlla suñ borom wërsëgalee ko soxna su baax ndax daanañ fekk anbiyaaw yi daan ñaan suñ borom loolu suñ borom bi muy tagg ibaadu rahman dëgg dëgg jaamu yàlla yi def leen a tagg ba yàgg mu ne walladina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama ñaan wane ne ñooñu kat ñooy ñi nga xam ne suñ borom ne leen may ci seen soxna yi ay njaboot yu baax may leen ci seen njaboot seen soxna yi ay njaboot yu baax yoo xam ne danañ dal seenum xel danañ den seen xel yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamee ne gisee na ak doom yi yonent yàlla Shuayb ya te suñ borom dogal mu nisir caa wut soxna te demoon wax ko Shuayb mu wax ko na ko sàmmal lim cay at dafa dem delloo suñ boroom delloo boppam suñ boroom daal di ñaan ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir muy gaayatu tawaadu fi talabi zawjati saaliha muy dayo bu mag nga xam ne kinaaya la def waxul ne lii la bëgg waaye ñaan suñ borom ne ko li nga ma li ma soxla day yow rek yaay aji ki ma ko ki ma ko mën a jox waaye wax naa ne faw nit ki tànn soxna su baax muy lu jiitu loolu ci yar bi ci la bokk ndax alquran def ne nisaaukum xarsun lakum dafa tashbih jigéen ci tool dafa tashbih jigéen ci tool dama indi tool ku bëgg a bay nan ngay def mooy dangay wut tool bu baax ruuj la ko ruuj mu set wut jiw bu baax bàyyi ba mu taw ba tawe xëpp nga dem ji ko di ko toppatoo ba keroog muy màgg mu ne kon yow mi bëgg soxna xoolal ci ki bay kiy bay ni muy def ba am gàncax bu baax kon yow noonu nga war a def kon soo bëggee soxna su baax tànn ko fu baax di ko toppatoo ba bu la mën laa man njaboot bu baax waaye xam ngeen ne ni ñuy tànnee soxna ci société bi fi ñu nii moo tax njaboot bu baax di ci di ci jafe trop ndax duñ ko teg ci mabda u sharia waaye dañ koy teg ci mabda u nafsi wal hawa kii daal bëgg naa ko bëgg na ma jeex na seetoo diineem seeto lii seeto la te alayhi salaatu wasalaam ba muy digal góor ga ne ko na wut soxna da ko ne fa alayka bi zaati diini soo ko defut taribat ya daaka maa ngi lay dénk borom diine kon mu mel ni jigéen niroole nañ ko ak tool ci ni ñu war a toppatoo ab tool noonu lañ war a góorgóorloo ba toppatoo noonu jigéen ngir mu mën a doon ki nga xam ne dana indi njaboot gu baax tax alayhi salaatu wasalaam wax na ci ahadis yu bari wax ne an naakixu mugtarisun fal yanzur imruun xaytu yadaau garsahu ne kii wut soxna dafa mel ni kuy bay yow miy bay nag na nga seet fi ngay ji sa ji sa jiwu kon yow mi wut soxna na nga seet fi nga war a ji sa bopp alayhi salaatu wasalaam ni ma ko junjee woon léegi lam digaloon góor ga ba muy wut soxna ne ko tunkaxul maratu li arbain jigéen des na ko takk ngir ñeenti yëf li jamaaliha des na takk soxna ngir taar wali maaliha des na ko takk ngir alal wali wali xasabiha des na ko takk ngir bokk gom bokk fu baax waaye nag fa alayka bi zaati diini dénk naa la boroom diine ji ndax soo ko deful mel nga ni ku teg sa loxo ci suuf maanaam ku dóor sa loxo ci ci ëkk mooy amoo dara ndax taar ba day jeex juddu baak askan wa amul njariñ alal dafay jeex waaye li dul jeex tey sax mooy diine ndax diine ja la tax ñu di ko ci taamu mooy su ca njaboot juddoo bu woy jur wi nekkul nekku fi soxna si moom mën a taxaw ci tarbiya xale yi tarbiya bi nga xam ne moo war ci ñoom ni mu digalee loolu it ni la digalee soxna si ne ko yow it lii ma wax ci góor gi saa yooy wut borom kër fii nga war a fii nga war a xool mu ne wéy juri góor gi wéy juri soxna si kan ngeen war a may seen doom mu ne iza jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu saa yoo xamee nit koo xam ne diineem ak jikkoom doy na leen saa yu ñëwee ci yéen na ko may soxna kon mu mel ni kon góor gi moom it soxna sëñ ko wutloo mooy ku am diine jigéen jël borom kër bañ ko wutloo mooy ku am diine ba noppi am jikko ju rafet am diine am jikko ju rafet alayka bi zaati diini taribat yadak alayhi salaatu wasalaam ci tarbiya xablal walad boobu lu jiitu xale bi soññee na lu bare bare ci ne war nañoo tànn nekk soxna su baax bañ a sunu suñu bakkan ci tànn soxna mu ne iyaakum wa xadra addiman qiila wa ma xadra addiman ya rasulallah qaala al maratu saalihatu fi l manbati suu mu ne yow ñu ne ko mu ne yonent bi ne nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen wattandiku jigéen ju mel ni gàncaxu sën ñu ne ko ngeen ji mbindeef jigéen ju mel ni gàncaxu sën nu muy mel mu ne mooy jigéen joo xam ne kaw gi rafet na lool waaye biir ba baaxut biir ga baaxut ndax yorul jikko yu baax ndax la al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayib al nday mooy école bi jiitu bi nga xam ne saa yoo ko préparé préparé nga nation bu baax buy ñëw saa yoo ko sàggane sàggane nga nation nit ki bu tànnee soxna ñaan suñ borom mu may ko soxna su baax mu tànn soxna su baax ba am ko bokk na ci liy tax am njaboot bu baax dalika mooy ñaan yàlla mu may la doom yu baax ni nga xame ne noonu la ko anbiya uy jiit woon bintu alayhi salatu wasa alayhi salaam mu ne rabbi habli min as-salihin ñaan yàlla mu may ko doom yu baax mu waxaat ne rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zurriyati ñaan suñ borom ne ko yàlla nag ma def man may ja aji jaamu la koo xam ne damay julli fu ma nekk waaye maa ngi lay ñaan yow yàlla saa yu ma amee ay doom samay doom nañ saxal di julli gis nga loolu ñaan googu dafa am solo ñaan am njaboot bu baax te ñaanal leen ñu sax ci siraatal mustaqim loolu la yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam moom it kadalika moo doomam ji Ismaayil alayhi salaatu wa keroog ba ñuy alayhi salaam keroog ba ñuy tabax Kaaba lañ doon ñaan yàlla bokkoon na ca rabbana waj'alna muslimayni lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak ñaan ñoom ñu doon ay julit te bu ëllëgee seenu njaboot ñoom it suñ ñëwee doon ay julit su ko defee loolu dafa am solo ndax day tax ñaanu wayjur ci doom yàlla mën na ko nangu bokk na ci tarbiyatu bi jiitu xale bi kadalika mooy tànnal ko tur bu baax fexe ba xale bi am tur bu baax dafa am solo ndax tur dafay am lu am solo lu mu joué lu mu rôle bu mu joué ci dundu nit ki ndax alquran nee na wala tanabazu bi alqaabi bi isal ismul fusuqi ba bi isal ismul fusuq ba al iman wax ne tur boo xam ne du turu lislaam ñaaw na ginnaaw boo xam ne dugg ngeen ci lislaam alayhi salaatu wasalaam ne innakum tud'awna yawmal qiyaamati bi asmaa'ikum wa asmaa'i aabaa'ikum fa ahsinu asmaakum ne bu yawmal qiyaamee nit ñi dañ leen di woo ci seen i tur ak seeni i turi baay diw doomi diw su ko defee na nit ci fexe ba njabootam am ay tur yu baax waaye léegi leen nga gis nit yor tur woo xam ne daanaka neexul a dégg ci nopp te loolu ay waajuram ñoo koy tuddee nit ki doon ca dafa am ay njaboot. te njaboot googu ku ci ñëw dem loolu moo neex yàlla waaye léeg-léeg nga gis nit koo xam ne sagar lañu koy tuddee wala yu mel noonu nga xam ne du turi jullit waaye day wane ni kii waajuram dafa yara dal wala nangam nangam te loolu moo neex yàlla su ko defee nit ki dafa war a ànd gëm yàlla ba doom ji bu ñëwee mu seetal ko tur bu baax rek def la ca war ca moom su ko defee la ca des yàlla moo ko xam ndax dafa am benn waxambaane bu ma a jote ak waajuram jël way juróom yóbbu ko ci Seydina Omar ibn Xattaab kalaame ko fa bi mu ñëwee Omar ne ko loo jotee ak sa baay ba nga war ko dundal dundaloo ko nga war ko topp topp tawoo ko taxawoo ko xale bi wax Seydina Omar ne ko sama baay daf maa tooñ ñetti yoon daf maa tooñ ñetti yoon naa Omar ne ko nu mu demee noonu ko dafa ma tànn lu ndey ju baax ndax dafa dem ci bistron bi ci baar bi daje fa ak benn soxna rek takk ko am ma ci ma jubbi ci soxna soos bi ma gënee àddina wutalu ma tur bu baax waaye jaxsh la ma tuddee muy moolu mbaam moom la ma tuddee bi ma demee ba war a jàng jàngaluma moo tax man it sama xaq ñi war sama diggante moom man it neenal naa ko du ma ko def Seydina Omar ne way jur mi donte kenn du wax way jur yaa tooñ sa doom waaye sa xaq ji la waroon sa diggante ak sa doom day defoo kon tànnal nit ki euh, turu baax am na solo Seydina Omar ibnul Xattaab amoon na benn doom bu jigéen buñ daan wooye ansiyatu ansiyatu lan lay firi mooy kat lay firi ci luxal arabiya tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam soppi woon tura tudda tura tuddam turam tuddee ko jamila ngir aasiyatu mooy kat lay firi moo tax tànn soxna su baax dafa am rôle bu am solo bu muy joué ci société bi su fekkee nit ñi tànnuñu ay soxna nga xam ne kenn ku nekk fu mu neex fu ko neex lay takkee soxna njaboot yi kenn du leen mën a yar kenn du leen mën a mën a mën a dimbale mas naa dégg ci mel ne mag mu ne Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Xaadimu Rasul nettali waxoon na ko ne na ngeen wattandiku na ngeen wattandiku poraatum jabar ndax poraatum jabar poñatum doom rek lay jur moom la indi su ko defee ñaareelu xaaj bi mooy tarbiyatul walad nit ki ña am na ñaan na yàlla mu may ko soxna su baax suñ borom may ko ko mu ñaan yàlla mu am doom ju baax suñ borom may ko ko mu ñaan yàlla suñ borom may ko doom ju baax suñ borom may ko ko kon mu tuddee ko doom ju baax léegi moom moo ci des kon mook xale bi mu war ko nag tarbiya mu war koo yar tarbiya boobu nag muy yar boobu dafa am solo trop ndax alquran da cee wax lu bare bare bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ay hadis yu bari ulama yi kenn ku nekk wax ci wax ci tarbiya boobu suñ borom dafa wax ne huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wane ne moom suñ borom moo yebal ci ummi yu ne yi mooy nit ñi nga xam ne jànguñu woon mu yebal ci ñoom koo xam ne ci ñoom la bokk muy ummi yu mu yent yàlla muhammad ngir mu jàngal leen ngir mu jàngal leen téereb yàlla bi mu yar leen tarbiya dugg wa yuallimuhumul kitaaba mu xamal leen xama xamalaat leen téere yàlla bi yooyu yëpp kon lan lay wax mooy anwaa tarbiya yi ñu war a waxtaane ci kanam mooy jàngal leen xam-xam jàngal leen jikko yu rafet jàngal leen téere bi nga xam ne moom la suñ boroom moom la suñ boroom yónni ci ñoom suñ borom waxaat feneen ne wala tusalunna amma kuntum taamaluuna ne nit ñi day kenn ku nekk loo jëf danañ la ko laaj su yowmal xiyaame soo yaree sa njaboot yar bi war ci ñoom danañ la ko laaj soo ko defulit kadalika danañ la ko laaj kon dana bokk ci li ñuy laaj muy responsabilité bi njaboot gi ndax njaboot gi day ni'matu bu suñ borom defal defal nit suñ borom waxaat ne wamru ahlaka bis salaati wastabir alayha na nga digal sa nit ñi na bi nga digal say sa njaboot ñuy julli te ñu góorgóorlu ci te muñ wastabir alayha ba sax te sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci ay ahadis yu bari mu bokk mu ne li an yuaddiba rajulu waladahu xayrun min an yatasaddaqa bi saa mu ne nit ki toog ci këram yar njabootam moo gën ci moom muy saraxe sarax bu mu mën a def mu ne loolu moo ko gën ci moom mu waxaat ne allimu awlaadakum wa ahlikumul xayra wa addibuhum ne na ngeen xamal seen njaboot na ngeen leen jàngal aw yiw te na ngeen leen yar kon mu la lan lay wane mooy yar moom dafa war dafa jaadu xale yi ñu war leen teg ci siraatal mustaqim yar leen yar boo xam ne danañ am alaaxira gi taxoon suñ boroom bind leen te seen àddina dara du ca dara du ca mecc التربية بالصفة العامة Cheikh Ahmadou Bamba dafa'ana Allahu bi barakaatihi bind na ci ay téere yu bari mboolem téere xam-xam yi ci tarbiya la ko bind ndax ci tarbiyatul ilmiya ci la ko bind soo seetee téere bu mel ni Nahju Qadaa'il Haaj mu bind ko ci tarbiyatul xuluqiya nga seet téere bu mel ni Mawaahibul Quddus mu bind ko ci tarbiyatul imaaniya wala nga ne albinaa'ul aqadi yooyu yëpp kon mboolem xeeti tarbiya yi nga xam ne nit ki dana ko soxla ci addunam sëriñ bi bind na ci lu lu doy xam diggan nit ñi it ne leen nañ góorgóorlu dem dem jàngi ko ak tarbiyatu ruuxiya ci la gën a bari lu mu bind masaalikul jinaan ak mboolem téere tasawuf fi sëriñ bi bind na ci bind dajale na mboolem li nga xam ne ñu jiitu woon faatoon na wala demoon na ba mu ràpp mu dajale ko indi ko indi ko su ko defee tarbiya boobu nag ñu war a waxtaane dafay am ay xaaj tarbiya boobu dafa am ay xaaj yu bari yoo xam ne ci lay ci maanaam ñu mën ko wax anwaaru tarbiya bari ay xeet yu néew rek ay anwaa ndax kenn mënul wala nga taxawal benn société société boobu dund ay at yu yàgg te taxawul ci tarbiya faaw kon tarbiya mooy tax nit ki mën a mën a taxaw mooy tax société bi man a mën a taxaw nga xam ne li ma jublu ci tarbiya foofu mooy tarbiya ah tarbiya amma muy éducation su ko defee. danañ waxtaanee al binaaul aqadi ci xeet tarbiya la bokk muy ak tarbiyatul imaaniya muy ngëm gi nga xam ne moom lañu war a teel a def ci xolu xale bi ba nga xam ne saa yuy màgg balaa doon mukallaf dana fekk ngëm googu sax ci xolam mu doon mu'minun kaamil kooku it danañ ko leeral suñ ci jógee ñu leeral ak tarbiyatul almiya wala al binaaul almi nga xam ne xale bi it dañ ko war a jàngat njàng moo xam ne du lu jóg rek moom it yóbbaale danañ waxtaane al binaaul axlaaqi wala ak tarbiyatul xuluqiya muy éducation jikko bi nga xam ne moom la baat bi ni firi wala nga xam ne buñ ne yar rek li jublu mooy yar jikko waaye déedéet yar moo gën a yaatu loolu yépp su defee danañ ko waxtaane muy éducation morale dañ waxtaane ak bina taab bi mooy yar bi nga xam ne war nañ ko yar xale bi kadalika nit ki formé ko ci jaamu yàlla def ko ci moom ba mu mën a nekk suñu borom rek mooy moom lay def hadafam jaamu yàlla rek mooy nekk hadaf boobu taxoon suñu borom ko ndigi kaw suuf ko neenal ko moom su ko defee ci xar mu ijtimaaya muy éducation sociale nga xam ne nan la ñuy dundee ci mujtamaa bi xoqooq yi nga xam ne fard bi am na ko usra bi am ko mujtamaa bi ñu bokk ko xoqooqul waaliday bi mboolem xoqooq yooyu incha allah danañ ko leeral ci tar ci tarbiya al binaa al jasadi wala tarbiyatu al jasadiya muy éducation physique bu ñu waxee éducation physique nag moo gën a yaatu ay daw ak i tëb ak ak ak sport ñu xam waaye ñu dana yaatu bu ñu dikkee incha allah ñu mujjee kadalika tarbiyatul al binaa fikri al binaa fikri wal ilmi mooy formation bi ñu war a defal ndaw li ñu war a mën a métier war a mën a liggéey boobu tarbiya insha allah danañ ci mu bokk ci xeeti tarbiya yi kon al imaniyatu ndax dañoo nekk tarbiyatu islamiya day jiital al imaanu billahi ci lu muy def ndax xale bi li nga ko war a njëkk a jëmbat ci moom mooy ngëm yàlla bu wér ngëm yàlla bu wér boobu nag fi mu xàmmee ci lañ koy tàmbale di ko ko nampatal di ko ko sol ba keroog muy doon mukallaf nga xam ne balaa doon mukallaf li mu war a xam ci diggante mu boromam mu jikko yu war ci suñ borom jikko yu jaar ci moom jikko yu xaram ci moom war ko ci yonent yi ak mboolem lawaazimu ibaadaat yi nga xam ne da ko war a gëm muy rataan ci man yooyu yëpp day teg xal bi balaa egg foofu doon mu kallaf mu xam su ko defee nga xam ne day jël tënk xale bi ci ngëm yàlla bu wér tarbiyatu imaan ya dañoo war a tënk xale bi ci ngëm yàlla boo xam ne muy arkaanul islaam yi imam ibnul qayyim al juzi wala cheikh al islam bi mu xëy day wax ne xale bi saa yu demee ba mën a wax ba tàmbalee xàmme rek dañoo war a fexe ak shahadataan yi ñaari baat seede ñu fexe ba di ko ko ko ko wax bu di dégg di xam lu muy firi di ko xamal ne suñ borom moo la moom moo nangam ak bu ñu jëlee ne boo ko xamee dañoo ne ko. mu ne bàyyi kan moo ko moom mu ne ko yow maa la moom mu ne ko sama yaay mi kat moo ko moom mu ne ko sa yaay maa ko moom mu ne ko yow yow sambaay ku la moom mu ne ko xërëm ba li nekk ci biir ci biir kaaba ga moo ma moom man dina Ibrahima ne bàyyam xërëm bi ko moom mu ne ko loolu ëpp na sa gémmiñ lan lay wax kat bi imaan yi moo amul parce dafa war a am suite dafa war a dem dafa war a dem moo tax dafa am ay tasaabulaat yu bari xam ne dañ ko war a leeral ci bopp bopp xale nga ne duñ ko bàyyi mu def nangam ñu ne ko nangam baaxut rek yem foofu waaye liñ ko naan baaxut wala liñ ko naan naan xale ko leeral ba mu leer ci boppam boobu mu xam njariñ yi ci nekk xam lor yi ci nekk su ko defee ci lay gën a mën a jël responsabilité saa yu demee mag ñu def ko wala a def ñu def ko su dee lu mu war a ma nee ba ci téere yi ñu jàng sax gis ngeen ne dañuy wax ne xol xale bi xol bi ñu gën a yaakaaree aw yiw mooy xol bi nga xam ne ak mbaax da ci jiitu bi muy ndaw su ko defee binaa irtiqaat yi muy tarbiyatul imaaniya boobu moo wax nag suñ ko bëggee defal xale bi kon war na ñu xamal xale bi ngëm yàlla xamal ko mboolem lu aju ci ngëm yàlla xamal ko yonente yi ci bi muy ndaw xamal ko jublu ci bi muy ndaw doon xamagul daal waaye ci muy jàngee ci lañ ko war ci moom yooyu yépp ba nga xam ne saa buy doon mag dana fekk mu làppoo a ci gëm yàlla ak yonentam su ko defee saa ñu koy jàngal ñu ñuy jëfandiku al adillatul aqliya ndax xale bi soo ko ne woon yàlla kenn la dana xam ne yàlla kenn la waaye faw na mu indi ay yoo xam ne ay tegtal yoo xam ne xelam xale bi li muy doon doon gone dana ko mën a gëm su ko defee loolu ndànk ndànk imaan boobu ngëm boobu day sax ci xolu xale bi di ci sax ba day xëy doon muminin kaamil su ko defee buñ ko bëggee formé tardé imaan imaan yee boobu jaar na ñu formé atifaam muy sentiment mu am sentiment boo xam ne day bëgg yàlla jëmbat ci moom bëgg suñu borom subhanahu wa taala jëmbat ci moom bëgg yeneen ci bi jàng xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng axbaar siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng taarixul li nga xam ne mooy taarixul islam mu xam ko su ko defee mboolem lu aju ci loolu fexe ba mu teel a dugg ci moom ba nga xam ne su ëllëgee jóg yeneen i xalaat wala yeneen i pensées yu jóge ci biti su ñëwee du mën dara parce que day fekk alxuraan jiitu ci moom hadis jiitu ci moom mboolem xam-xam diine sharia mu xam dafa am benn borom xam-xam ci occidentaux yi ku ñu wax soviet yi mu ne doomu aadama kañ na ko seytaane gañe mooy mu bàyyee ne doomu aadama keroog biñ bàyyee mën haju al ilahi muy siraatul mustaqim bi yàlla ne wa anna hada siraati mustaqiman nee na bi ko nit ñi jàppee dem ca ñal ya keroog la leen seytaane man waaye bañ ca tegee dëgg dëgg dëgg seytaane mosu leen man te moom mi doon wax loolu jàng loolu alquran xamu ko te boo dellu si ci alquran alquran da koy tont ne fa inna ibadiya laysa alayhim sultaan dëgg dëgg jaamu yàlla yi seytaan amul ci ñoom aw yoon amul ci ñoom benn mu ne jikko bu baax ak defar bu mat mënul am ci ndaw yi dudul ne dañoo fexe ba jëmbat ci ñoom gëm ñett yëpp muy gëm yàlla gëm ku wér gëm ne ruux yi nekk ci biir doomu aadama tax muy dund saa yu doomu aadama bi faatoo ruux kooku day def intixaal dem ci beneen aalam nekk fa di dund ne na loolu xale bi war nañoo fexe ba mu gëm ko def ko ci moom. beneen bi mooy war naa gëm ne aljana am na safara am na su ko defee yii bu ñu fexe ba def ko ci xale bi te gëm ko te fexe ba def ci moom sentiment mu bëgg yàlla dana tax màgg mu màggaale gëm yàlla bu wér waaye. bu ñu seetee ñun suñu société yi ñuy dund mën nañu waxtaane tasawuf mën nañu waxtaane islam waaye imaanu billahi duñ koy muy loo xam ne muy tawxid lii néew ci dañ koy jàng ci téere yi rek mais muhaadaraat yi nit ñi def sax dootu gis muhaadara tawxid te moo ne dañ ko war a waar dañ ko war a laal lu tax dañ ko war a laal mooy dañ koo sàggane woon ba am ay nit ñoo xam ne kenn ku nekk fexe nga ba am say fexe ñëw mën a istimaale nit ñi mën a dajale nit ñi wax leen loo xam ne danañ ne gëm-gëm goo xam ne maanaam day loolu moo indi jamaat bu bari ci réew mi kenn ku nekk tey ci réew mi mën a taxaw bu la neexee nga ne sëriñ nga bu la neexee nga ne bu la neexee nga ne araf nga fanaan bi bu la neexee léegi la ci sëñ Tuubaa jógee te kenn du la mën a wax dara ndax lan tarbiya imaan yi moo amul bu tarbiya imaan yi amee su la nit ne araf laa jógee léegi da nga koy teg ci misaanu chara ndax loolu mën naa nekk ndax bu nekkoon moom war na koo wax ndax lu mu war a damoo la ndax ndax ndax waaye kër gi ma ne boobu ñu sàggane jamaat yu bëri yi mbooloo yu bëri yi kenn ku nekk doonu sëriñ ku ne di woote jëmi ci yàlla te booba seetoon quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp folklore la ay kon loolu islam amu ci amu ci baax te loolu suñu tudd diine nga xam ne tubaab bu egg woon Sénégal ne tey damaa bëgg bëgg a xam diine Sénégal tëgg ma lañ koy wan fecc ma lañ koy wan loola lañ koy wan te boo ñëwoon ci diine tey loolu amul benn relation ak diine kon mu mel ni lu mat a bàyyi xel la ci istimaam bu baax tarbiya imaaniya ndax dafa am solo ndax suñ ko manqué rek mën nañu dem kenn ku nekk ndax aqidatu saxiixa bu amul ci ku ñëw rek da koy mën a fàbbi ku ñëw da koy mën a kon dañu war a fexe ba xale bi am ngëm goo xam ne mooy tax société bi kenn ku nekk kenn ku nekk mën a dund ci sécurité kazalika ndax imaanu billahi bii nekk ci nit ki mooy tax doomu aadama du sàcc du fen du njaalo du def nag sa du noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laajee ne xab jullit dana fen mu ne déedéet imaan ja imaan ja tax muy wax waaye ndax loolu tey am nit ñaa ngi koy def kon bu ñu doon xiyaas nit ñi ci wax xadis boobu kon ñu ñuy génn ci jullit ñi dana bari kon imaan bu dëggu dana néew foofu kon mu mel ni tarbiyatu imaan yi lu am solo la ngir société bi mën a baax ñaareel tarbiya bi muy ak tarbiyatul xuluqiyya muy defar jikko yi nag nit ki suñ fexe ba gëm yàlla gëm yàlla bu wér dañuy fexe ba ba xale bi gëm yàlla dañuy fexe ba mu am jikko yu baax ndax jikko yu baax kat mooy tax mu mën a jàpp soom ñépp mooy tax mu am ngërëmul yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat ko suñ borom di tagg ci alquran tagg ko ci ne màkk la juddoo tagg ko ci ne ci Quraysh la bokk tagg ko ci ne si sëtub Ibrahima la alayhi salatu wasalaam sëtub Ismaïl la waaye da ko ne wa innaka la ala xuluqin azimin jikkoom ju rek moom la ko taggee tax ulama yi ne bokk na ci li nga xam ne xale bi dana ko soxla woo dëgg dëgg soxla mooy fexe ba mu am jikko yu rafet jikko yoo xam ne danañ ko ko tàmmal mu màggaale ak moom fexe ba mu màggaale ak jikko yooyu ba su ëllëgee su doonee mag du sonn du sonal société bi ngir mën a yar nit ñi nag tarbiya bu baax faaw tarbiya bu baax boobu dafay am fu muy tege mooy nit ki soo ko bëggee yar ay jikkoom faaw da ko xamal solo si nga xam ne moom la jikko am solo si makaarima la axlaaq am ci teel boo yoree xale ci kër masalan li muy njëkk a tàmm tey bu ñu yoree doom yi ci kër yi mooy saagale njëkk a tàmm saagale njëkk a tàmm wala fecc dañuy téye ci loxo yi muy fecc rek wa illaa bis bu lañ ñaanoon yàlla ci soxna su baax ak doom ju baax ak wutal ko turu baax bis bu ñëwee lañ cay sant yàlla am na ñoo xam ne ay musique sax lañ koy def kon loolu sant yàlla mooy yàq tarbiya bi nga war a def yàq ji ko xale bi foofu lay tàmbalee mu téye ci loxo yi muy fecc loolu lu dangereux la parce que day sax ci ci bopp xale bi tey boo toogoon ci ak kër suñ borom nag dimbale nañu ci suñ bii ay yii ñu dëkk muy diggante tubaab daaro dëkk yi nga xam ne sëriñ bee ko defaral boppam yooyu moom suñ borom dimbale nañ ci waaye tey boo demoon feneen ci réew boo toogoon di waxtaan ak nit ñi ay xale ne fa buñ tegoon benn bàndu musique rek da ngay daal di gis gone yi ñoom li ñu njëkk seen li njëkk nekk ci seenam xel moom mooy jóg fecc parce que tarbiya boobu lañ def ñoom dañ leen cee teel a yàq su ko defee jikko yooyu war naa fexe war nañoo fexe ba xamal xale yi dëgg dëgg dëgg jikko yu baax te te teete leen su ko defee ñu fexe ba di jëfandikoo mboolem wasaay méthode yi nga xam ne mooy tax nit ki di am di am jikko yu baax. muy di jëpp mag ñi niñ daan yaree mooy dañ daan def duñ la wax dara dañ lay woo nga ñëw ñu di julli wala ñu woo la nga ñëw ñu ne la toogal ñu jàngal Alxuraan wala ñu ne la woo la nga ñëw ñu téye seen kurus di wér wala ñu woo la nga ñëw ñuy wax nit dëgg ngir lan bëgg jikko yooyu des ci yow waaye daaw ñu téye nit ki di ko duma ngir ne ko kaay julli wala di ko duma ngir jàngal Qur'an ngir ngir ngir di wax wala ñu di ko duma ngir mu téye kurusam déedéet dañ koy def te sax ca te muy dëgg ci ñoom su ko defee yow loolu faw nga def su ko defee muy xudwatu xasana boobu ñu waxoon jikko yu rafet nag Cheikh Ahmadou Bamba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo taxoon moom mu ñëw ci kaw suuf innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ne suñ borom daf maa yónni ngir ma indi jikko yu rafet ma mottali jikko yu rafet yi. Cheikh Ahmadou Bamba nafa'ana Allahu bi barakaatihi wax na ne at-turuqu al-muusilatu ila Allahi bi adadi anfaasil ibaadi walakin aqrabuha ila Allahi al-adabu al-mardiyu nee na jikko yi nga xam ne nee na yoon yi nga xam ne dafa jëm ci yàlla mi ngi toll ni nooy bindee fi waaye bi ci gën a gaaw gën ci jege suñ boroom mooy jikko yu baax al adabul mardi mooy teggin yu gërëm moo gën a gaaw yeggale nit ki nit ki ci yàlla mu ne bi ann xayra ma daana bihi l fata talaatu man adabi xaysuma ata fa kullu man bi gayrihi raamal usul li xadratillaahi fa umrun la nabil ne képp koo xam ne yaa ngi wutub taar wut looy sol nga góorgóorlu ba wut adab muy yar ak teggin nga def ko nga def ko sa col ndax nee na jikko yu rafet day képp koo xam ne bëgg ngaa egg ci suñ borom fa soo ko yéene jaarale ci jikko yu rafet nee na fa umrun la nabil ab dop la bu amutum xel rek shuara shaar ba di wax ne innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu ne doomu aadama yi jikko bu rafet rek moo leen ba ci àddina saa yuñ demee ba jikko bu rafet amatul ci àddina nee na dafa mel ni nit nekkatul ci kaw suuf mu ne beneen aalim ne ida usiba alqawmu bi axlaaqihim fa aqim alayhim mahtaman wa awila ne nit ñi suñu fi ñaari feebar rek moo am ci àddina feebaru jëmm ak feebaru jikko ne jëmm doomu aadama su feebaree nañ ko yóbbu hôpital faj ko mu wér dellu siwaat société bi waaye saa yoo xam ne nit ñi seen i jikko ñoo feebar nee na nañ leen gasal ay pax suul leen ndax buñ dee loolu day yàq société ndax jikko yu baaxul lim mën a def société bi dafa doy waar ndax al xuluqu huwa al insaan jikko mooy nit su ko defee ndax société bi jikko yi rafet na baax na mën nañ ne am na lu ca rafet waaye lépp ci jikko yi baaxul ndax koo dénk mu war la koo dénk saalal da koy jël def ko alali boppam koo lebal du la fay koy waxal looy def rek ay wor day dugg ci biir ndimbalante jeex yu baree baree bari dafa jeex te yooyu yëpp dañ koy jaare làqatoo ko ci ginnaaw al xoriyatu maanaam wala al awlama wala li ñuy tuddee ak démocrate ak démocrate wala yu mel noonu nga xam ne day may nit ki liberté lu ko neex def liberté lu ko neex def liberté lu ko neex wax yooyu liberté ñun ay jullit lañ l'islam lañ war a sukkandiku ci ak tarbiyatu l'islam yi ci lañ war a dellu ba xam ni nit ñi mel inxiraafaat bi am ndax dañoo war a bàyyi dérapage yi nit ñi am ñu bàyyi noonu nit ñi gën di yàq nit ñi gën di yàq ba nit ñi am nga xam ne tey yow ki nga xam ne dafa nekk insaan multad nga xam ne dafa am jikko bu rafet sax ci lislaam mel melokaanu lislaam mu rafet kooku dañuy jàpp ne nit ku tàdd dañuy jàpp nit koo xam ne dañ koo war a war a nangam nangam si góorgóorlu di jaamu yàlla am tarbiya imaaniya bu baax am tarbiya taalimiya bu baax am tarbiya taabudiya bu baax ñu ne kooku terroriste la nangam nang buñ ko jaar fee sax ab jaamu yàlla bu baax kon ñaare ñaareel tarbiya baa ñaareelu tarbiya baa ngi noonu su ko defee beneen ñetteelu tarbiya bi mooy ak tarbiyatul aqliya wala al binaau al ilmi mooy tabax nit ki nag ci am xelam mooy jàngal ko nag defar ko ba mu nekk nit ndax doomu aadama xel mi ci lay sukkandikoo mu ndax mooy li ko wutale ak bàyyi may su ko defee xelam moomu war nañ koo war nañ ko fexe ba ba tabax ko jàngal ko njàng moo xam ne dana am njariñ mu jàngal ko shari'atul mutahara jàngal ko saqaafa bi mu war a xam jàngal ko fexe ba tawaya ko fexe ba xadaara yi jiitu woon mu xam ko ba xale bi saa yoo xamee ne dem na ba war a doon mag day fekk mu àgg ci maturité xam dara xam nga xam ne du nit mooy jóge fële rek indi ay xalaatam bu ko fàtt waaye lu ko nit wax da koy seet ci misaanu moom li mu jàngoon su ko defee loolu dana dana am solo trop su ko defee tarbiyatul ilmiya muy jàng nag moom nga xam ne ci tarbiya la dana nii rek la mën a amee mooy xale bi saa yu ñu koy jàngal nañu fexe ba def ci moom bëgg xam-xam leeral ko ngëneel li nga xam ne moomu la borom xam-xam yi gënee ñu dul ay borom xam-xam nga xam ne alquran wax na ci ahadis wax na ci ma wax nañ ci suñ borom wax na ne hal yastawi alladina yaalamuuna wa alladina laa yaalamuun ndax ñi xam ak ñi xamut ñoo yem kalla déedéet yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajatin suñ borom ne dana yëkkati darajaay ñi nga xam ne dañu gëm ak darajaay borom xam-xam yi suñ borom nee na ñooñu ñoo ëpp daraja ñu dul ñoom xale bi war nañ koo xamal ne ko kat yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na fadlul aalimi ala al aabidi ka fadli ala saa'iri ummati war nañ koo xamal ne ko yonent yàlla Muhammad kat nee na ni nga xamee ne noonu la gënee xeetam yépp kadalika noonu la borom xam bam gënee ku dul borom xam-xam su ko defee yooyu war nañoo fexe ba dugal ko ci bopp xale bi su ko defee mu gëm ko nekk ci war nañoo fexe bi it ba mu sàmm wante ak teggini sàkk xam-xam tax Cheikh Ahmadou Bamba di wax ci xasida ga di wax ne kun kaatiman li durri wal bu saa tanal qasdan wa taallum ila ya mutaallim la tuksiri shakwa fa kun mutajallidan hatta tazunna an-nas bi annaka mun'amu daawim ala darsi al-ulumi mutaalia yaa way xatim sin li tawaayiti jëm-jëmu yooyu yëpp tariqa la bi nga xam ne dafay bokk ci teggini sàkku xam-xam nga xam ne xale bi dañ ko koo war a war a jàngal mu war koo xam ngir loolu dana ko dimbale ci mu xam su ko defee war nañ koo tegalit manhaj bu baax mën xaj bu baax boo xam ne mën na xajun moo muasir lay doon tegal ko programme boo xam ne day méngoo toujours ak jamono nga xam ne ñun bokk na ci li nu manqué muy loolu nga xam ne li nuy jàng mooy la nga xam ne moom la mag ñi doon jàng rek sooy tàmbali jàng ci daara ji soo tàmbalee ci tasawudu sixaar boo eggee ci xalil bu la neexee dem tëri dem toog doo ci jàngat leneen te xam-xam di dox technologie di ñëw xam-xam yu bees di ñëw yow jàng ko kon foo ko jàngee war nañoo teg programme boo xam ne toujours li ñuy jàngal xale yi tarbiya bi ñuy def ci ñoom tarbiya almiya bi ñu def ñoom day méngoo di dox ànd ak jamono waaye téere yoo xam ne ñu ngi ko taalifoon depuis siècle yu yàgg ñu wii di ko jàngal gone yi nga xam ne fiqhul muasir fiqhul muqaran ak yooyu yëpp dañoo war di ko delloo si nit xale yi di ko def di ko di leen ko jàngal ngir ñu mën a xam toujours di mën a muwaasana fi fiqhu toll xam xadaaya muasira yi nga xam ne war nañ leen koo laaj dañ mën ci war caa mën a tontu war caa mën a àddu waaye su leen jàngalee la mag ñu jàngoon kese loolu ñoom duñ ko xam kon war nañu leen a tegal manhaj boo xam ne mën manhaj bu ama am solo ndax manhaj bi lu muy gën di méngoog jamono rek di gën a jur ragal yàlla ci ci ci biir ci biiru xal ci ci ci nit ki ndax li mu jàng ñu di ko ko net li muy ay adil la yoo xam ne fekkiwu ko woon saa yu demee ba di ko gis moom loolu dana ko yokk ngëm yàlla dana ko yokk gën a gën a góorgóorlu ndax innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama bokk na ci ngëneeli xam-xam moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna al malaikata la tadaw ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma yasnau ne suñ di gën na malaaka yi saa yu nit ki jógee dem di jàngi njàng moo xam ne da koy sàkk ngir jëmmi yàlla rek ngir diineem ak ngir defar diineem ak jagal addinaam malaaka yi dañuy lal seeni laab di ko ñaanal yàlla ba ba muy delsi alayhi salaatu wasalaam ne man salaka sabilan yaltamisu fiihi man salaka sabilan yatlubu fiihi ilman salak sahala allahu bihi sabilan ilal janna am na beneen riwaaya bu ne salaka allahu sabilan ilal janna ne yonent bi nee na képp koo xam ne aw nga yoon ci sàkku xam-xam suñ borom